bëgg demaat daanuwaat waaw bët lu bari bi mu xamee ne mbir mi noonu la nag mu ne muru Aba Bakrin fal yusalli bin naas digal leen Abu mu julli mu mu jiite nit ñi waaw kooku mooy sangu nit ñi kooku mooy loolu la yar xeetu l'islam waaw wan leen fi julli toll mooy li gën a man ba lu jàmm mën def waaw as-salaatu imaadu diin mooy keno bi téye diine l'islam waaw ku ko taxawal taxawal nga sa keno diine ku ko màbb nag màbb nga sa kano la doonoon a nekk sa diine amatoo fi mbaar amatoo fi kër amatoo fi dëkkuwaay ci biir euh, néegul islam voilà kon malgré li muy metti dañ koy wax qiila lahu ñu wax ko fi salaa ci julli fa qaala mu ne muru Abaa Bakr waaw loolu it dañu ci gis gëneelu Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu saxaaba yépp a ngi fi woon waaw waaw Seydina Umar newu fi woon mu ngi fi woon wallahi Seydina Ousmane new foon wallahi Seydina Ali new foon wallahi Seydina Talha new foon wallahi Seydina Abdourahmane new foon Ibn Awf wallahi Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas wallahi Seydina Ubayda Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah wallahi yonent ay sa sam ñoom ñëpp waxu ci kenn nu mu jiite mukk Seydina al-Abbas ibn Abdil Muttalib mu ngi fi woon te wallahi yonent ay sa sam waxul mu jiite ki mu wax mooy Ibn Abi Quhafa doomi Seydina Abu Quhafa di Seydina Abu Bakr as-Siddiq sayyidu saxaaba waaw ba tax lenn ci boroom xam-xam yi ne loolu yonent bi alayhi salaam xamoon nañ ne day génn àddina bu dee saa bu manula def lu mu manula def ne Seydina Abu Bakar na ko def loolu tekkiwul wanewul lu dul ne doon junj saxaaba yi ne bu ma fi jógee kii mooy ki nga xam ne moo mooy war a taxaw seen kanam waaw loolu waxoon nañ la hadiis Seydina Jubayr ibn bi nekk sax imaamul Buxaari rahimahullah yeneen tubaab yi saa saa ndaw si daa ñëw am lum benn jigéen am lum koy lum koy sàkku ci moom di ko laaj yeneen tubaab yi saa saa ne ko demal ba déwén. ndaw si na ko mais bu ma fi ñëwee fekkuma la fi nag ka annahu ka annaha mel ni ndaw si li mu koy junj mooy mais bu ma ñëwee fekk nga faatu mu ne ko boo ma fi fekkul dañ fi fekk Abubakar waaw boo ma fi fekkul rek dañ fi fekk Abubakar waaw moo tax ñu bari ci waa ahlu sunnati wal ne loolu daa leer waaye malgré loolu loolu leerul loolu léppay junju la kese yonent ba nay saar saa mi muy génn àddina waxul kenn yaa nekk sama xalifa ci lu leer amut waaw am na nag ay mandarga yu ko wane comme yu mel nii waaye ba loolu loolu leerul sinon bu leeroon benn saxaaba saxaaba yépp ca saase la ñuy taxawandoo ñoom yépp ne kii mooy suñu xalifa bi ñu fa nekk sax waa lansaar bu ñu yëgoon loolu du ñu nekk fële naan dañuy fexe fal kenn bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam génne àddina bañ Seyna Omar Seyna Abu Ubayda Seyna Abu Bakr bokk Seyna Abu Bakr Seyna Omar Seyna Abu Ubayda radiyallahu anhu leen ba am seen waxkat ba ne woon minna amiru minkum amir day am ci njiit ci ñun kenn ku jiite wala ansaar yi am ngeen ci muhaajiruun ku leen jiite. loolu bu ñu xamoon ne yonent bi sallallahu alayhi waxoon na lu leer ne diw mooy nekk xalifa loolu ci la ñu dëppoo ki gën ci ñoom muy Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ginnaaw ba mu ne man gërëm naa Abu Ubayda ak Omar kenn ci ñoom ñaar ñii ñu nekk kii wutu yonent bay sar sam Seydina Omar ne ñoo bañ la wax yow danga nekk ñu ñu biir Abu Bakar ñu lay jiite waaye ñoo bañ yow mii yaay yaay jiite ñi man yow mii yaay wax man sax maa Abu la moom mooy waaw léegi kon loolu lépp di wane ngëneel wa Siddiq radiyallahu anhu xam ne jamono yooyu yëpp bu yeneen tubaab saa saa mënu la julli mooy jiite waaw kon muru Abaa Bakrin falyusalli binnaas mu jiite ni la fi benn bés saxaaba bi daa ñëw yeneen tubaab saa salaam mais digal leen génn leen ngeen wax kenn jiite. non Abu la ko wax parce que tout le temps da doon fekk ay saxaaba yu ko seet si woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli jot manula génn mooy yooyu yëpp biir néeg bi lay jullee mu ne jiit wax leen Abu Bakar mu jiite waaw mu génn dana ma génn xool <laughs> waaye gisuma gisuma Abu Bakar quoi waaw gisuma kenn ma ne Seydina Omar ma ne yaa Omar <laughs> eh, eh, kii eh, kii waay digalal kii Omar kii jógal nga jiite nit ñi Seydina Omar jóg yonent bi alayhi salaatu salaam naka la dégg Seydina Omar di tari rek mu ne me kàddoog Seydina Omar la tudd la dégg mu ne me ana ah, ah, ah, Abu Bakar ndox may dégg keneen mu Abu Bakar far gi sax gaa yi ne noo Abu Bakar meew mu ne dem leen ngeen seeti ko fa mu nekk ngeen indi ko mu yàlla bañ na yonentam bañ na nit ñi bañ nañ pour Abu Bakr Allah <laughs> Seydina Umar génne ya Abdallah yow yi Abdallah yow ah yow yow li nga ma def nag man waa ngi wàcc yàlla ne bi nga génnee dama ma dama yaakaaroon ne yonent bi sallallahu alayhi moo la ne waxal man ma jiite mais bu dul woon loolu xam nga ne man du ma jiite nit ñi mukk <laughs> mu ne ko déedéet yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxuma yow nga jiite ah man xam nga li ma wax dane ma waxal Abu Bakar wax leen Aboubacar mu jiite li ma génnee nag ci jàkka ji xool gisuma fi Aboubacar ñi ma fi gis nag yow yaa yaa ci ginam yow yaa yaa ci gën ginnaaw Aboubacar lool kese tax ma ne <laughs> léegi kon <laughs> yow nga jóg ñulli <laughs> mais gi sama ijtihaad laa ko def kese mais waxu yonent way sasa waxuma ko def voilà kon loolu la ñi wane gëneelu Seydina Aboubacar radiyallahu anhu léegi nag Sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ah Abubakar kat borom borom xol bu tooy la de tey ngaa digal Omar waay digalal keneen yeneen riwaaye yi tey ngaa digal Omar waay <laughs> moom bu taxawee di julli kenn du dégg kenn du dégg li muy ndax ndax jooy yu bari tey naa digal Omar waay yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam xamal na ko déedéet déedéet mukk ma ne Abubakar laa wax muru Abaa Bakrin falyusalli binnaas waaw. kon digalal Seyna Abu Bakar mu jëlee mu jiite nit ñi loolu Seyna Seyda Guèye waaye nañ gis naa gis nañ Seyda Aisha li tax <laughs> mu wax lool dafa doon wax ngir bañal baayam mbamb mi <laughs> kii njëkk a taxaw ginnaaw Yonent bi alayhi salaatu salaam nit ñi daal di koy daal di koy gaafal lu xew rek mu ne voilà mu ngi nii mu ngi nii voilà lu dul noon mu kii voilà mu ngi nii nangam ak nangam ak tamit di ko gaafal ak yooyu mu ne nag kon nag ah, <laughs> ah, ah ne kii quoi. Eh, loolu nag kon baaxul waaw loolu nag baaxul de naa ko naa ko dàqal daal saa baay ñu seet keneen <laughs> naa ko dàqal saa mu seet keneen waaw léegi nag kii ne loolu nag la doon bañ a leeral ah loolu la leeralul woon yonent bi alayhi mu jaare ci wax loo xam ne am na de mooy Seydina Abubakar xol bi daa tooy buy julli day jooy moo tax waa Quraysh <laughs> ca nettali hijraay Seydina Abu ba muy dem ba daje ba Ibnu Daghina xadiis bu gudd nekk sa Imaamul Buxaari keroog ba mu génnee Quraysh ba yonent ba saa saa nekkee Makka di woote waaw léegi eh, waa kii <laughs> sonal jullit ñi Seydina Abu génn na day day day yi mais boobu bokkul woon ak gàddaay Medina bi de bi mu demee ba barkal ximaar yi daje faak laaqa la daa barkal la daje ki nga xam ne mooy Ibnu Daxina voilà Ibnu Daxina ne ko mais Abu foo jëm mu ne ko ah samay ñoñ ñoo ma teree jaamu yàlla muy Quraysh ma génn nag di seeti ci suufu si yàlla foo xam ne foofu dinaa fa mën a jaamoo yàlla ibnu Daxil na ne yow wax la sayyidatu Xadiija radiyallahu anha seedeeloon yonent bi alayhi salaam ba mu jógee ci xuntuma tiitoon ba mu jógee foofule ba mu naan ko innaka la tasilu rahim ah yow waat naa ne da jokk mbokk wax ko qualité yu bari nit day am problème nga ñëw mel ni yow la dal ndax utal ko loo koy faje sonn alhamdulillah rafet di ko def ak nangam ak nangam. wallahi la yuxziyaka allahu abada wa naa ci yàlla ne borom bi du toroxal du la toroxal mukk ndax ku yor jikko yu mel noonu borom bi du ko toroxal imam ibn ki eh, ibn Daghina nag même chose loolee la waxoon Seydina Siddiq loolu la ko seedeeloon ne ko nañ dem maa lay ca waa Makka ne ki yow yaa ngi ci sama protection mu dem waa Makka ne ko waaw mais nag ibn Daghina hein hein euh, d'accord nañ Seydina Abubakar radiyallahu anhu ba mu demee ah, di jaamu yàlla biir këram ci ëttu kër gi ci la doon nekk di jàng alxuraan mais comme que daa tooyoon xol buy julli buy jàng alxuraan <laughs> xale yeeg jigéen ñeeg ñépp ak génn góor yi dañuy ñëw <laughs> non du mag ñi de parce que mag ñi dañ doon bañ buñ ko defee ba ñoom abu jëf leen gis leen sawaay mais xale yeeg jigéen ñeeg ñooñ dañ doon ñëw ci ci miir yi miiru këru Seydina Abu Bakar lañ doon yërnu di xool tellement alxuraan jeeg ak ni mu ni mu doon ni mu la doon touché jooyam yi da doon impressionné léegi nag waa Makka woo Ibnu Daxil na convoqué ko de de de plus grave waaye yow waaye yow waaye yow waaye ma ne kii bi dégg plénière nga na lat Ibnu na jël leen ba fa dëkk mu ñëw fii parce kat kii mu yir mu ngi andi problème fii ne ko nag Ibnu Daxil na gis nga Abu Bakar mi yaa ko yir d'accord nañ waaye nag mu ngi commencé di yàq suñu jigéen ñi ak suñu xale ya ah. ndax lii njàngam ni nii def mu ngi leen di fitnaal <laughs> ba ñu commencé mbir mi di leen neex ñuy commencé di bëgg dugg ci lu bon li ñu nekk wala yaasu billah <laughs> léegi nag boo bëggee ñu ñun waa Quraysh ñun Abu Jahl li nag ñun ñoom Utba yii sawaay <laughs> ñu ñu respecté lool il faut nag nga ne ko léegi njàngam moom na ko bàyyi waaw na ko bañatee def ci ci ëttu këram Ibn Taym na ñëw wax Seyna Abu Bakar Seyna Abu Bakar ne lool moom dama ko bàyyi sama ëttu kër <laughs> loolu moom ma ne jëlaatal maa ngi lay sant lool jëlaatal sa kiiraay laa wax ñu ma defaloon mais loolu moom dama ko baax tellement mooy noonu la meloon waaw njàng ma nam meloon mooy loolu dëgg la Seyna Abu Bakar noonu la mel mais Seyna Aysa du lool kese ko ci tax a jóg liggéey gën a tax mu ne bu ko bu bu yore lay sa bul jiite bul wax Seyna Abu Bakar parce que xol bi laa tooy mooy leneen li ci nëbboon looloo tax mooy li ci nëbboon mooy dara daa ko doon da doon ragal li mu wax moom li mu leeralu boppam ne damay bay képp koo xamante ne nii moo taxaw moo njëkk a taxaw place yonent bi alayhi salaam gaa yi di ko gaafal bu dara xewee wala di ko dugg lu nekk loolu man ko cee fekk ma bëggoon lool nag ñu teggil ko baayam <laughs> moo taxoon mu doon wax lool looloo tax yonent bi alayhi salaam ne ma ne xam ne yonent bi réellement Sayyidatu Aïcha di wax lii moo tax bi mu waxee wax insisté jaar Sayyidatu Hafsa ne ko Hafsa waaw waaw yeneen saa sa la ah waxu lii waxu lii Sayyidatu wax rek yeneen saa sa Abu Bakar mu jiite nit ñi mais yéen ñeneen bokk mu suufa yi <laughs> jigéen ña <laughs> ndax ñooñu xam nga jigéen ñooñu dañ doon dañ doon kii quoi dañoo tegoon plan <laughs> keroog biñ yëgee ne imra'atul aziz turaawidu fasaha an nafsiha <laughs> mooy soxnaay euh, presque liñ naan jëwriñ ju mag ji premier ministre nga xam ne nekkuloon buurub Égypte waaye moo doon kilifa gi nga xam ne lu bari la yoroon foofu am ñu ne moom la woon mais al-Aziz lañ ko doon woowee jamono yooyu waaw moom de turaawidu da doon sàkku fasaha <laughs> mooy mbooyam si nga xam ne jaam ba fa nekk bañ jënd ba boroom këram jënd mu koy liggéeyal moom la doon sàkku waaw xam sharafaha hubbaane da ko ëmbaloonu cofeel bu mu doon nëbb de <laughs> waaw wa moom la alquran naan wa qaala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha qad an nafsihi qad shaghafaha hubban inna lanaraha fi dalalin mubin <laughs> loolu ñu mooy jigéen ñi rek xam nga rek bu yu mel noon xewee <laughs> ñu naan soxnaay monsieur le président la benn booy buy liggéey ca palais moom la noboon nag waaw ba fexe fexe woon séq ak moom mu moy <laughs> ñu bett leen <laughs> gis nga loolu loolu ni muy siiwe imagine yaa <laughs> yi ko kawti kawtee fu ne grand place fu ñaari jigéen tooge daanaka loolooy sujet bi waaw waaw imagine rek ni ñu koy waxe ah waaye yéen yëg ngeen ne imra'atul aziz moom de turamidu fataha an nafsihi qad sharabaha hubba inna la naraha fi dalalin mubin xam nga rek jigéen ñi seeni fi am <laughs> affaire bi mel ni tulleeg mole foofu <laughs> ba <laughs> première dame yëg ci bu doon tey dañ naan première dame daal di daal di ci dégg rumeur bi ne moom mbirum ni feeñ na gaa koy kawti kawtee ci réew mi waaw ci salon feutré yëpp les grand dames yëpp moom la ñuy coow moom la ñuy waxtaane ba pare di wax li <laughs> léegi nag mu ne falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna <laughs> bi nga xam ne ci la seen pexe yooyu ñuy wax ak seen wax yooyu ñuy wax mu yónnee leen ci ñoom invité leen une très grande réception au palais <laughs> waaw ñoom yooyu yëpp mu convoqué leen ne nag da leen a bon pas convoqué euh, leen ci feet bu rëy ku nekk nag mu jox la paaka wa antadat mu waajalal lëgun na muttaka a foo xam ne moom la ñuy wéeru ay seen yu baax yu ñu toog wa atat kulla wahidatin minhunna naa muy grande réception yu mag yooyu nga xam ne sela la li gars naan les familles de bonne les les les femmes de bonne famille ñoo fay ñoo fay daje <laughs> jox ku nekk nag paaka waaw mooy teg ni ñuy re ni ñuy defaree les les les les tables yooyu fay xam nga ñoomin fourchette ñoomin paaka yi nga xam ne lekk ya ay te ñoomin yàpp ak ñoomin ganaar xeet ya yiy gëlee ma kii ay bon ay xam nga yooyu ak ñoomin ñoomin ñoomin euh, xar ñoomin euh, picc yeeg <laughs> nga yor paaka yi war koo daggee fourchette yi di capp ak ku nekk nag mu defal la lool mooy ci table yi nga attablé toog ne Sayyidatu Sayyidina Yuusuf mu génn ci ñoom. wa qaalat ukhruj alayhinna ne ko génnal ci ñoom falammaa ra'aynahu ba ñu ko gisee rek akbarnahu mbir ñu wóor ci ñoom ba suñoo gis nit ku mel nii wa qatta'na aydiyahunna ñu ngay dagg seen loxo ya te yëguñu ko kat ñoom faam yoo yële waqul na ndax bu mel nii ma suñu koo gis waqul na ci la ñu wax ñoom ñëpp d'une seule voix haasha lillah way way yàlla dina def lu mel nii <laughs> shahidna ma hada bashara kii moom kii moom lu mbindeef kii kii du nit ah in hada kii nekkul illa malakun karim kii malaaka mu tedd la kii du nit de <laughs> daw sa leneen nag première dame ne leen ah xaaral mu leen ah waaw fa zalikunna alladhi lumtunnani fii ah <laughs> kon lii nii ngeen ma doon ngeen ma doon ngeen ma doon duggee di ma kawti kawtee ci grand place du gis ngeen ko yéen yéen a ngi koy door a gis takkoog seen takkale ko seen sago bay dagg seen loxo yi di wax lii mais man mi dëkk ak moom tous les jours nag <laughs> wala qad raawattuhu waaw léegi nag mu reconnaître ne waaw maa ko sàkk woon an nafsihi fastasama mu bañ wala in lam te mu deful lii ma koy sàkku ci dans le futur maa amuru li ma koy dugal la yas juna la yus janal na war naa ne dees na ko tëj dinaa ko tëj lu ñu tëj ko yóbbu ko ndungu siin wala yakun nan min as-saafiliin te dina bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañuy suufeel lii mooy nettali bi yonent alayhi salaam bi junj Sayyidatu Aisha ne leen yéen nga ne ma nee ban jigéen la Yuusuf kon gaa yi borom mufassiruuna yi am ñu ne en fait la sawaahibu Yuusuf yooyu lenn la ñii la mooy mën na nekk ñaar ñëpp ñenn ñi ne mooy jigéen jigéenu waa dëkk ba wa qaalat niswatun fil madiina ñoo li nga xool ñu doon wax loolu waxuñu ko woon da ngeen lii dañoo bëggoon tendre la perche li tubaab bi wax première dame pour première dame ngir euh, raxas raxas honneuram <laughs> ngir segal boppam fexe moom comme que moom li ko tànte ba mënula téye woon boppam ci kii nii mu fexe wan leen loolu ba ñu ko mais ñoom li ñu bëggoon mooy gis Yuusufa moom lañ bëggoon a gis léegi nag nan lañ koy gisee ñu fexe nag di di gën a yaatal affaire bi ngir moom mu moom mu fexe leen invité ngir euh, wan leen loo xamante ne day tax ñoom ñu daal di tëj seen jëmmi ñi am ñu ne looloo tax yi ñëw bañ ko gisee nag ñu ne eh, ah. am ñu ne loolu la mooy pexe lañ tegoon. ngir première dame <laughs> kilifaay euh, soxnaay Al Aziz invité leen bañ mën a gis nag ka nga xam ne moo tax way Al Aziz way moom ak jëkkëram ni mu baaxee ci moom yor pouvoir am taar am lépp am pouvoir yeeg alal lépp mu bàyyi ko fi ndax ab booy bu koy liggéeyal ci kër ga waa booy boobu moom ah, kooku ne war naa nekk ku tedd léegi nag ku ku ku gaaw dañ <laughs> fexe waaye xam ko ñu tëral seeni plan am ñu ne loolu la mooy la ñu wax noonu di di yëkkati rumeur bi ci biti nii da foog ne moo dañ koy wax rek comme ni ñu leen xam ne ndekete yoo daa am lu ñu lal ci suuf mooy gis ko teg ko bët <laughs> waaw lii nga wax nii xam naa ne lii taxulaa jóg mooy li feeñ nii du looloo tax nga naan ma sa bàyyi daa Abu Bakr daa daa tooy xol déedéet <laughs> te yéen aay ci boppam reconnaître na ne man waxuma ko woon ngir loolu kese la ah. non dama koo ngir mbamba mi bañ koo gannaaw bu fi taxawee ginnaaw yeneen ci la lay am ñu ne loolu la am ñu ne loolu sawaahibu Yuusuf mooy saahibatu Yuusuf mooy ndaw si ci boppam mooy euh, euh, Zulayqa noonu lu tuddoon nekkoon soxnaay al-Aziz kooku ci boppam la yeneen ci la lay saa saa naan sawaahibu wax ko ñu bari mais moom la waaw mooy plan bi mu tëral bi muy invité ñii comme que moom bamb bi moom la topp liñ naan yé tous les projecteurs sont braqués sur elle nag gars yi naan la la première dame kay première dame lu ñàng njombe gim ci def waaye yit ñi ngi première dame imraatal aziz turaamidu fataaha an nafsihi ay mu léegi nag moom mu bëgg loolu raxas ko ci boppam mu def nan mu fexe leen invité ci kaw gi ah comme ni mu ko faralee di def invité les grands noms les dames de grande famille invité leen aywa les grandes commerçantes les nangam ak nangam ñu ñëw ci palais bi wala ci bi nga xam ne jëwriñ ñu mag ji fi mu kii këram réception bu mag ci bitim yi ñoom lan la ñuy gis que ne ah comme nam ko doon defe rek baax rek invité ndekete yoo la mu bëgg mooy bu ñu ñëwee mu wat leen ki nga xam ne moo tax moom manul woon a maîtriser boppam te bu boobaa dinañu xam <laughs> waaw ñoom ñu ñëw bi ñu ñëwee nag ah gis ko ñu commencé dagg seen loxo yeeg seen paaka yeeg ñoroon ba pare wax li ñu wax alhamdulilah ma hada basar oh, oh illa malakun karim voilà kii la ñu ñëw waaye. waaw ay tey yàlla way kii lu nit de kii mu tedd la léegi nag moo tax waaw kay lii ngeen ma doon lu lii ngeen ma doon duggee acca fa fa dalikunna alladhi lumtunnani fii <laughs> ah léegi yéen lii ngeen ma bu ko defee ñoom dootuñ mën a tee wax <laughs> mooy mu jàpp leen te pourtant la mu wane woon mooy da leen a invité ndekete yow daa am lu mu naroon biir waaw wala <laughs> fii naan bëñ weex na waaye dereeta ko lal xaw ma bu dee yaa bay hay yow tanga noonu lees koy waxee kon loolu la yonent lay saasaam di wax ci xew-xew bii ne yéenay sawaahibu yusufa eh, radiyallahu alayhi salatu wassalaam kon eh, ginnaaw biñ gisee lool kon foofu la ñuy yem insha allahu taala pour tey gis nañ lëkkaale bunt bi eh, ngëneelu jooy ni koy leen tibale saa saa dafa Seydina Siddiq di ki ko gën a roy ci xeet wi tamit noonu la meloon bu doon julli waaw moo tax euh, Sayyidatu Aisha nag jaare ci lool ngir bañal ko leneen tamit jaare lool na yeneen tibale saa saa Abu nii la mel waaw buy jiite nit ñi nit ñu dégg ndax ndax jooyam yi ah voilà du déggloo nit ñi li muy jàng ah, ndax jooyam yi waaye kon gis nañ gëneelu jooy yi ngir ragal yàlla waaye xemmem shawqan li nga xam ne mooy